yonent ma lay saa saam ñi lay doon la wax ah? est-ce que jëkkër bu dee jabarama faatu moom bokk na ci ñu koy doon waaw wala déet ñu ne waaw ñu ne est-ce que jabar bu jëkkëram faatoo bokk na ci ñu koy doon wala déet ñu ne waaw ñu ne kon fali warasatihi bi yonent ma lay saa saam wax lan moo tax ngeen bëgg ko ci génn hein ñu ne deuxième chose muy wane ne jëkkër ak jabar war nañ ne a delloo dañ leen ciy boole kay ci programme bu ñuy delloo dañ leen di delloo bu alal ji desee ñu koy départager di ko séddale ñi jot am li leen suñu borom sédd jox leen mais des nañu war leen ko séddalewaat dañ ciy boole jëkkër ak jabar kay première lii wane ne loolu war naa am mooy lii deuxième chose mooy aaya bi ngeen wax sànq. wa ulul arxaami ba'duhum awlaa bi ba'd fi kitaabillah mooy ñi nga xam ne ñoo bokk ñoom ñoo ñenn ñi ñoo gën a yey ci ñeneen ñi waaw mooy la nga xam ne moo doon xew bi yonent bi alei saatu salaam doon door a gàddaay yi madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam nga xam ne mbokkale goog fraternisation goog uxuwa goog yeneen ci bari defoon entre ansaar yi muhajirun yi taxoon ba nga xam ne mooy dañu bokkoon lépp bokkoo ba bokku lépp gisoon nañ Seydina Sa'd ibn Rabi'a fàttale woon nañ lenn ci ay mbiram keroog radiyallahu anhu li mu waxoon Seydina Abdurrahman ibn Awf waaw xoolal sama so sama ëpp man ana aktharu ana min akthari al ansaari maala bokk naa wala maay ëpp alal ci laalamsaar damay xaaj sama alal ñaari xaaj jox la benn nga jël benn sama soxna yi nga xool ci ku la neex nga jël kenn ko ma nga tànn kenn ma fase ko nga jël ko man nga jël après yow ma jàpp keneen ma téye keneen xam nga loolu doonante da ci doon mën a am waaye suñu boroom ne wa ulul arham yi ba'duhum awla bi ba'd loolu nag jeex mooy lien boobu manula dugalati que mooy nonoo manula am diggante koo xam ne bokku ngeen deret euh, ñu ne ñu leen waa léegi loolu lan ngeen ci wax ñu ne parce que même lien bi taxoon hein ban lien moo taxoon ñu jiital baytumaal ci kaw ñu ñu jiital yéen yéen masharal xanafiya wala xanaabila yéen ban lien wa ngeen ngeen jiitaloon bi ngeen di joxe seeni dalil sànk ngeen jiitaloon eh, mbokkoo gi ngir ñu delloowaat leen alal jikk baytumaal ci baytumaal ngeen privilégié ne ñoom lañ koy delloo mais pas trésor public boolewu ngeen ci woon ne parce que dafa am ñaari lien yu bokk mooy lien mbokkoo deret ak mbokkoo diine alors que yeneen musulman yi nga xam ne du ñu mbokku diine ci faatu du ñu bokk mbokku deret ci faatu diine kese lañ bokk dañ naa la mais jëkkër ak jabar dama lay laaj bu jëkkër ji faatoo jabaram ji bokk nañ deret wala déet ki ko jural ay doomam est-ce que lien amul est-ce que lien de parenté boobu amul seen diggante hein lien boobu manu ngeen a wax leneen am na entre ñaar ñiy dencante ñaar ñiy dencante du ñu ay étrangère kenn ki du étranger ci keneen ki ndaw si du étrangère ci jëkkëram ñu ne beneen ñu ne te am na lu ñuy nettali am nettali la nag boo xam ne dañ koy wax nii rek ngir kii mais que Seydina Ousmane radiyallahu anhu masala bu mel nii mas naa am mu delloo jox bi mbir mi desee miraas mi des ndax fekk benn faama faatu woon daf ko delloo jox ko ki nga xamante ne mooy jëkkëram bañ joxee ku nekk bokk nañ boole tam delloo ko affaire te defu ko baytu maan hein kon ci en gros lii lépp day wane ne bien sûr azawjayn dañ leen di delloo wax ñi nag wax la joo xam ne du dëgër la te jara bàyyi xel waaw bu dul woon ne euh, euh, boo seetloo mooy boo seetoo dalil yi da ngay gis euh, teguwaayam ni mu tegoo même bu dee ne bon nettalib Seydina Ousmane bi ñenn ñi dañ ne bon mooy ñi ne non non non dañ ne non loolu Seydina Ousmane amaana da koo jox. Euh, euh, ndaw si amaana li tax mu delloo ko mooy cas bi nga waxoon sànq yéen kan moo leen ne ndaw si kii jëkkër ji mu delloo ba ndaw ndaw si faatu mu delloo ko li mu jël lam walla ba pare moom Seydina Usmaan jox ko ba pare delloo ko li des ci alal ji kan moo la bokkul ak cas nga waxoon sànq est-ce que ndaw si du doomu bàyyi te xam mu joxaat ko ko parce que yarisu moom jëkkër ji boobaa yarisu fardan wa tansiba parce que mbokk deret gi dox digganteem ak ndaw si muy jëkkëram muy jabaram waaw ñeneen ñi ne amaana sax ci baytumaal la ko jox ah gaa yi ne daf ko ci miraas mi la jël delloo ko waaye loolu ay amaana moom xam nga ne <laughs> ay amaano moom waaw mais boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ci waa faradu yu ne ñoom euh, lii la ñuy doxal mooy fuqaha yi dañ naan ñoom ñoom programme bi jëkkër ak jabar boolewuñ ko ci waaw dans leur écrasante majorité moo tax sax ñenn ñi ne ijmaa la kenn jëkkër ak jabar kenn du leen ci boole hein kenn du leen ci boole moo tax hein léegi ñun dañuy gis nag ginnaaw lii nag masala yi mooy kon nga ne lan moo gën dëgër ma la ah bu dee côté dalil ak kii gis nga wax bu mujj bi seen position dëgër na de bu dul woon ijmaa bi ñenn ñi nettali ah ak tamit la fekk que ñépp daanaka presque loolu lañu wax que ni doo jëkkër ak jabar kenn du loon boole kononte kon wax ji ah! wax ji wax ji wax ji ju jara bàyyi xelam yi waaw te ku ko appuyer nag di ko doxe amul lenn luñ la mën a sikki waaw mais ñun duñ ko dugal fii mooy delloo bi duñ ci boole bu exemple yi ñuy gis duñ ci dugal jëkkër ak jabar léegi ginnaaw nag bi ñu gisee lii hein ñu ñëw nag ci affaire bi mooy léegi nag lan moo ñu dese ñu dugg nag ci ci bon léegi nag euh, ñëwal nag sur le sur le sur le terrain nag lii ngay wax ñu daal di koy vérifier nag ci terrain bi aywa ana naka lañuy ma bon bu rand amee nu ñuy def mooy léegi mooy kon dañuy mel mooy li ñu nootal ne waxu xanaa axnaaf euh, yi di xanafiye yeeg xanaabila yi ak ñi ànd ak ñoom ci shafi maalikee yeeg shafi'i yi loolu mooy li gën a dëgër que ne radd am na léegi laaj bi mooy ana naka lañ koy defe ma la am na dafa am deux yu mag dinaa la jox ay cas précis hein waaye mën nañ ko def deux grands deux grands ensembles ñaari kii yu mag nañ ko nañ ko xaaj ci ñaari ñaari wàll yu mag mooy bu njëkk bi kaa boo xam ne ña ñuy delloo alal ji ñay doon ñu war leen alal ji des ñu war leen ko delloo jëkkër ak jabar kenn bokkul ci ñoom xam nga loolu benn la après beneen bi mooy bu dee nag kenn ci ñoom daa bokk ci ñoom nan lañ leen di teggee ñoom loolu daa jara xam ah, bu ma ñëwee séddale ñépp dëkk rek comme exemple bi ñu fi joxoon sànq zawja ak bint jëkkër euh, jabar jabar moo fi la fi monsieur a bàyyi jabaram ak benn doomam ji jigéen hein doomam jigéen ji am xaaju alal ji jabar ji di am un huitième jabar ji am benn ndax bopp masala bi mooy huit doom ji jël xaaju huit muy quatre doom ji jigéen ji mu des trois parts trois parts yooyu nan lañ koy def bu dee jëkkër jee fi bu dee kenn ngi fi muy jabar ji nan lañ koy def surtout bu doon am na ñeneen ci suuf ñu doom ji jigéen ji kese ñoo xam ne xat ñoom nit dañ leen a war a delloo ku dul jëkkër jabar rek dinañ la delloo ah fii nag wax naa la doom ju góor amu fii baay amu fii asaba amu fii amu fii tamit te ñuy wax ay ulul arham euh, wala non nañ bàyyi lool nañ bàyyi lool nañ continuer fii voilà nañ bàyyi lool xoolal kon mooy ñaari ensemble yi mooy ña nga xam ne ñoom ñoo doon monsieur A tey wala madame A am cër boo xam ne suñu boroom dana jox leen leen lii jox leen leen lii ñooñu ña koy doon jabaru monsieur A di madame A nekku fi wala bu dee madame A moo faatu jëkkëram di monsieur A nekku fi après dinañ gis beneen cas bi nga xam ne nag bu dee mu ngi fi léegi nañ ñëw ci exemple yi ñu ne la loolu nag dafa am ay cas mooy premier da ngay def grand 1 grand un mooy ñi ñu war a delloo alal ji parce que kat bañ leen ko séddalee dafa des ñooñu jëkkër jabar kenn ci ñoom bokku ci ma la loolu nag dafa am ñetti kaa ñetti kaa la la diviser wu affaire bi bi ñu nekk ah mooy kooku di doon ki faatu nekk moom kese saaxibu fard boobu moom kese la kese kese kese kese fii nii radd masalatu radd asxaabul fard la wax kenn waxu fi asal non diñ ma ne nii yaa ngi koy wax di ko waxaat man ne dafa am solo damay bañ nga jaawale ko nga ñëw rek dugal leen ci ndax asaba amu fi place fii mooy premier cas cas de bu njëkk mooy kooku nekk kenn kese par exemple monsieur A faatu dafa faatu bàyyi fi doom ju jigéen kese kese kese mooy comme exemple bi ñu la joxoon sànq bu boobaa doom jigéen yi kese moo koy doon amul baay amul yaay amul cousin cousine gi dara amu ko shaqiqa ukhtu shaqiq oh maa ngi maa ngi déglu jot yi <laughs> weesu ba ca weesu ba ko jiitu foog naa. bi ma naan ay ay ay ay ay oh ah, ah, ah, lan laa doon wax amaani <laughs> <laughs> def ko def ko féminin maa ngi naan non bii nag boo demee fayen yi dinañ ne koor gi daf maa jàpp quoi waaw xoolal gan bi erreur grammaticale yi muy def rek saa yi saa yi non dañ koy jéggal rek moom dañu doon tooñ mais buur yàlla baa baax na rek ñun fayen yi kenn ñu tooñe noonu. xoolal mu ñëw singulier lay def mooy accord bi baaxul accord bi muy def nii baaxul xoolal kii dafa xiif ba pare bu bëgg koo ji ñun fayam yi <laughs> waaw bu leen waaw waaw bon xiifu ma woon <laughs> naa leen ko may naa leen ko deux zéro deux zéro pour yéen ah <laughs> loolu kenn du wax ammaani shaqiqataani ammaani shaqiqayni shaqiq axu ax axay kenn du axun shaqiqatun axun shaqiqun axun shaqiq waaw uxtun shaqiqa ah axawaatun shaqiqaat ixwa ashiqa voilà kon bu dee ne yaa faye may naa la boobu moom ngomeen bee moom njuufeen bi ah yéen may naa leen ko ah moom di ngeen mam am di ngeen wax mais grawul léegi mooy euh, premier cas de figure bi mooy monsieur a faatu bàyyi fi doom di jigéen kese kooku yarisu moom tarisu moom alal ji yépp lañ koy jox waaw ci masalatu radd bii ñu nekk lépp premier cas de figure ngi mooy bu dee kooku di donn te am nekk saaxibu fard wala saaxibatu fard kenn la kenn kese la amul keneen dañuy jël alal ji yépp jox ko nga ne mais da ngay doo nekk di calculer ma ne jaru ko parce que moom yarisuhu bu dee jigéen la doom ji jigéen ji la tarisu abahu fardan wa mooy suñu borom li mu ko wax nisfu bi muy jël waaye it muy moitié waaye wa in kaanat waahida falaha nisf waaye wa raddan alal ji bañ jëlee alal ji cinq million yi wala dix millions yi xaaj ko ci digg bi muy cinq million fee cinq millions fee ñu jox ko cinq millions keneen newu fi dañuy jëlaat 5 millions yu joxaat ko kon alal yépp moo koy doon kooku moom doona lool moom jarul déplacé wu fa nga toog ne jël leen alal ji yépp ngeen bàyyi ko doom jee ko moom bu dee entreprise ki kër ak lu mu doon c'est à elle de gérer lépp moom moom jarul nekk fii jarul déplacé wu loolu loolu mooy miiras moom waaw fardan waradan waaw waaye bu doon yaayam la fi bàyyi yaayam keese amul doom amul cousin amul cousine amul maam ju góor amul maam amul dara yooyu yëpp amu ko sët sëtaat ak yooyu amu ci dara yaayam dong yaayam du alxuraan dane bu amul doom ah wali abawayhi ñeel na ñi nga xamante ne ñooy ñaari doomi ki nga xamante ne ni mooy doom yi fa in lam yakun lahu walad bokk ah fa in lam yakun lahu waladun wa abawaahu fa li ummihi bu leene ki génn àddina amul doom ñaari waajuram di ko doon fa li ummihi foofu waxoon naa la même bu fi ñaari waajuram newul yaayam sulus lay jël bu dee baay ji new fii yaayam sulus lay jël bu dee nit ki amul doom kon yaay ji day jël un ba pare ñu jëlaat alal jël joxat ko ko waaw mooy bu boobaa dangay ñëw rek jox ko lépp ñu wax la eh eh eh mu wéy mais lii mooy la yow alxuraan wax lii yow nga ñëw jox ko leen dañ naan moom xat tarisu ibnahu dafa donn doomam ah fardan warada mooy li alxuraan wax jox naa ko ko la des nag comme yonent bi salaam dafa waxoon man taraka maalan fali warasati ku fi bàyyi alal saña lay doon na ko moom ki koy doon na la mooy ndayam mooy yaayam sa maman sa mère mu jël lépp joxaat ko ko jeex na bu doon maam ju jigéen la it c'est pareil bu doon benn maam ju jigéen kese yaay newu fi bàyyi newu fi doom ju góor doom ju jigéen sët ak yooyu cousin cousine yooyu yëpp dara amu ci jëkkër jabar kenn newu fi kooku bu génnee àddina monsieur bu génnee àddina maam ju jigéenam di ko doon maamam ju jigéen di avoir yëpp moo koy moom lépp la ñuy jël jébbal ko lépp ndax la moomu xam tarisu tarisu fardan warada kaa bii moom simple na hein mooy kenn kese la léegi deuxième cas xam nga ñett laa la wax deuxième cas bu nee ah léegi nañ nañ jóge ci benn nag dem ci ñaar deux lañu walla trois lañu wala quatre wala cinq cent lañu wala mille waaye nag ñoom ñoo bokk même genre nga ne ma lan mooy genre même ma ne la ñoo bokk même kuréel ñoo bokk même groupe mam fariq waaw ñoo bokk même kuréel même groupe waxoon naa la fii lan mooy group ah, mbooloo yooyu mooy buñ nee zawja kii génn àddina bàyyi fi jabar doom ah loolu laa lay wax loolu mooy ay groupe bu dee kenn la loolu groupe lañ koy considérer fii mooy bu dee ne ba léegi ñu ngi ci programme lan radd boo xam ne jëkkër ak jabar kenn ci ñoom bokku ci léegi mooy ñiy doon ñoom kenn ci ñoom ñaar bokk ci kon deuxième bi mooy ñooñu di doon te ñu am asxaabu farm ñoom ñoo bokk même cas comme ay doom yu jigéen xam nga sànq benn doom jigéen lañ jël imagine doom quatre lañu hein ñoom moom quatre doom yu jigéen moom moom buur yàlla ay doom yu jigéen kese la ko may mu génn àddina wa monsieur a bàyyiwu fi jabar bàyyiwu fi doom di góor bàyyiw fi sët bu góor sët bu góor waaye même bu fi bàyyi woon sët bu góor boo xam ne doom bu góor a ko jur gaa yi bu ñu baree non doom ju jigéen voilà bàyyiw fi mooy yooyu yëpp bàyyiwu fi dara ñi fi bàyyi daal mooy ñeenti ñeenti ñeenti doom yu ñeenti doom yu jigéen ñi mu fi bàyyi mooy ñeenti doom yu jigéen paa paa pëng bàyyiwu fi keneen waaw léegi wax ji mooy léegi fii nan lay deme ma la fii moom ni muy deme bu boobaa simple na dañuy xool ñaata lañ hein ñaata lañu ñu jël alal ji séddale leen ko bii dem simple na mais ñoo bokk mooy de façon affaire bi ci ñoom lay dellu te comme que ñoo bokk lu ñuy am xam nga bu dee deux doomi jigéen lañ suru saani lañ doon am alxuraan dana woon deux tiers lañu ñoom lañuy bokk buñ jëlee alal ji xaaj ko ñetti xaaj ñaari wàll yi lañ leen di jox léegi dañuy jël ñaari wàll yi ku nekk mooy trois trois tiers la ñu jël deux tiers yi ñoom ñu bokk kon loolu mooy wax ne la ku nekk ci ñoom day am un tiers mu des un ñu jëlaat un tiers boobu delloowaat leen ko lu tax ah nan lay demee booba loolu ñu ne la danga koy dellu ñoom lañ koy dellu mooy am mooy un boobu ba la des dañ leen koy jox moom lañ leen di jox séddale leen ko bis sawiya séddale leen ko bis sawiya ku nekk am benn xam nga loolu boo koy def mën la bindal bint nga bind bint bint dangay def un fii première un nga def fille deux mooy numéro deux fii comme que ñaar lañ léegi ñoom nga def deux point un tiers un tiers ndax deux tiers lañu am ndax buñ nee ay jigéen yoo xam ne ëpp deux ji kaw deux ñoo moom suru saamaa tarak te xamoon nañ ne loolu mooy deux ci la comme xaadisatu doomu sayyidina Sa'd ibn yi radiyallahu anhu hein ku nekk am un tiers bu boobaa aslu masala bi sax lan la d'abord nga ne ma un tiers ak un tiers trois trois tamaasul ma la yow eh, fii amul tamaasul ak yooyu de mooy ne doo dugg ci ay un tiers un kii déedéet xam nga fooy dem mooy adadu ruus tête nombre de têtes yi foofu ngay dem muy deux lañu nga deux mooy nekk bopp masala bi deux boobu ngay jël nga daal di leen koy séddale ñoom ñi nga xamante ne mooy ñooy deux yooyu ngay séddale diggante ñaari doomu yi ñi kenn ku nekk jël benn kii jël benn kii jël benn alal ji mooy da koy xaaj ci digg bi waaw jarul sax ngay jaar ay deux tiers ay kii déedéet ndax lan nga ne parce que moom yarisu fardan wa ba non waradan yarisu fardan warada mooy dañ ko ku nekk ci ñoom dañ koy jox li ngay donn nga jël loolu après la des ñu delloo leen ko te dañ leen koy buñ leen koy delloo dañ leen koy séddale bis sawiya ñu daal ci ànd bii it kaa bi it daal dinay kon fii li jare gi a jàpp mooy lan ci deuxième cas de figure bi bu dee ne ñi nga xam ne ñoom lañuy delloo dañoo ëpp kenn ba pare bokk ci même genre comme ay doom kese walla ñu nekk bu doon imaginer ñaari uxtu shaqiqa tamit exemple bi ñu joxe mooy mooy la même chose bu dee ñaari sœur germaine kese la fi monsieur Abaye ñoom kese fi nekk ñooy jël alal ji fardan wa waraddan bu boobaa aslul mas'ala day nekk min adadi ru'usihim boobu doo dem ji xool ñaata ay deux ay fii don mooy da ngay xool ñaata lañ ida kaana ah kaanu akthara min shakhsin walakin min jinsin waaxid fa aslul mas'alati min adadi ru'usihim waaw aslul mas'ala dañuy comme que kenn lañu ñenn lañu moo ñoo bokk ay doom yu jigéen keese la bàyyi ay ay ay ay rakk yu jigéen keese la ñoo xam ñoo bokk ndey ak bàyyi wala ay axu yoo xam ne li am mooy axawaat li am ñoo xam ne ñi ko war a doon ay jigéen kese lañ mais bàyyi kese la bokk ak ñoom ñoom boo ñëwee bëgg leen a départage alal ji da ngay xool ñaata lañu. lañu doon ngay jël alal bi séddale leen ko ci seen bis sawiya ñu tolloo ku ci nekk am li muy am aslul masala lool boo koy def dangay xool ñaata lañ bu dee trois trois lañu bu dee quatre quatre la mooy nekk bopp masala bi ainsi de suite boo koy séddale noonu nga koy séddale ku nekk ak keneen ki mooy tolloo léegi beneen bi nag muy troisième cas figure bi nag moo gën a xaw a corsé tuuti mooy ñu ëpp kenn ba pare ñu bokk nag bokkuñ ci même genre yan ah. mooy bokkuñ même même groupe waaw mais group yu bari lañ yu wuute minimum deux yu wuute waaw bu boobaa nag ana nan lay deme ah mooy lii lay deme euh, bu boobaa bopp masala bi loo lii lu am solo la ab règle la boo xam ne boo ko jàppee mooy li jëm ci masailu radd parce que fii ñu ngi ci masalatu radd lañ nekk masailu radd bu dee ne dañoo wute ñoom seen genre yi mooy dañoo wuti comme ñu am ñi koy doon ah fii de am na doom doom ju jigéen waaye am na ki nga xamante ne mooy yaay par exemple mooy wute nañu bu lool amee rek bopp masala bi siis lay doon automatiquement moom siis lay doon mooy bu dee dañoo wute ida ida ixtalafat ajnaasuhum fa jamiu masail ar-radd min ñu ngi nag fi nga xam ne mooy bu dee kaa bi nga xam ne ñi nga ñi ñu war a delloo mbir mi te ñuy doon jëkkër bokku waaye jabari bokku ci bu ñu fàtte lool kon deuxième bi bu dee ne dañoo wuute te bari exemple ah monsieur A dafa faatu bàyyi fii maamam bu jigéen hein bàyyi fi maamam bu jigéen waaye mu bàyyi fi benn frair boo xam ne frère maternel la mooy ñoo bokk yaay waaye bokkuñ pàpp ñii la fi monsieur a bàyyi ma ne la léegi nag defal ma euh, miraas mi nga ne ma jadda moom yonent mi aleyhi salaam moo àtte woon ne lay am man la kon bindal un ci kanamu jadda maam ju jigéen grand-mère ax li umm nag moom lu muy am lool suuratul euh, kii moo ko wax nisaa i moo ko leeral ma la fan ma ma aayu douze bi waaw fan wa in kaana rajulun yuurasu kalaalatan aw imra'a wa lahu axun aw uxtun fa li kulli waaxidin minhuma sudus fa in kaanu akthara min dhaalika fa hum shurakaa'u fi sulus fii dane bu dee daa am nit koo xam dafa génn àddina bàyyiwu fi waajur wu góor bàyyiwu fi doom mooy bàyyi dafa frère wala sœur mooy boo xam ne yaay lañ bokk ku nekk ci ñoom ñaar bu dee yaa fi nekk yaa jël un sixième kon fii al axuli umm un sixième lay am mën na la defal bu ñu ëppoon loolu lañ doon bokk un tiers ta ëpp ñu loolu kenn lañ mën la defal ma un sixième nga ne ma bindal naa la un sixième mën la léegi xoolal mooy li ma la waxoon ne ida kaanat ida ixtalafat ajnaasuhum ah ci masaa'ilu radd ida ixtalafat ajnaasuhum ah fa jamii'u masaa'il radd min sitta maa xala zawjayn règle boobu vérifier ko fii nga ne ma ah waaw un sixième jabda un sixième ah waaw six six ak six tamaasul am na tamaasul bu amee kii laay jël mooy dama ci jël retenir benn rejeter beneen bi kon six laay jël mooy nekk sama bopp masala waaw léegi six boobu di bopp masala bi moom nga war a séddale diggante maam ju jigéen ji ak frère bi nga xam ne moom monsieur ami faatu yaay kese lañ bokkut a bokkuñ papa ma ne waaw xaaral ma jël sama calculatrice bi bon kon six sur six lay doon mooy bopp masala bi laay diviser six bi nekk un sixième mu jadd ngir xam ñaata lay am six divisé par six égal égal un man la kon bindal un ci kanamam ma ne la ki ci tegu axuli umm ma la jarul ngay compter ngay ngay ngay calculer nga ne ma lu tax ma ne la jarul ko xoolal ma ne ah oui un un sixième kon li ma trouvé fee lay am ma ne ko waaw kay kon ma ne defal un ci kanam nga def un ci kanam hein nga def un ci kanam ma ne la léegi jeex na ñii rek kay doon ñaata lañuy doon nga ne ma six wàll lañ war a doon bopp masala bi six la juróom benn mais biñ ko séddalee ñaataa ci des nga ma xaaral maam ji jox naa ko benn frère de lait de maternelle bi ma jox ko benn muy ñaar kon mooy six moins deux six moins deux égale quatre kon quatre moo ci quatre ci des ma ne la nag yooyu comme que ñoom rek a fi nekk ñoom lañ koy delloo xam nga fii nekkuñ ci kenn koo xamat mooy ñi dañu wute maam ak frère boo xam ne ñoo bokk yaay ak monsieur ami faatu alors que fi ñu jógee sànq mooy ay doom yu jigéen lañ wala ay maam lañu ñoom ñépp ñoo bokk mbir mi mooy ñooñu dañ leen di séddale dañ leen di jox ku nekk la ngay am ba pare ñu séddale leen mooy loolu nag comme que ñoo bokk même classe ku nekk mooy mooy tolloo keneen keneen am ni ngay def dangay ngay jël alal ji yépp xaaj digg diviser ko ak ñoom xaaj eh, séddale leen ko nañu toll nga séddale leen ko bis sawiya ñoo koy tolloo léegi ma ne la fii kon un plus un égal deux deux boobu boo ci wàññee six bi nekk bopp masala bi kon kaata ci des kon kaata ci des kat yooyu nag dañ leen koy delloo nga ne man ma ne la nan lañ koy delloo mane ne la bul fàtte définition bi ar raddu mooy naqsu sihaami an asli al mas'ala wa ziyaadatun fii amsiba'il waratha waaw mooy wàññi bopp masala bi bopp masala bi fii ñaata la woon nee nga de six la ma ne la gis nga nag bopp masala bi lay toxu nga ma nan lay toxoo ma ne la gis nga ñaari du da nga jox jadda un jox axuli umm un ma ne la waaw ma ne la da ngay def un plus un égal deux deux boobu ngay def benn flèche mu dem taxaw ca kanamu siis ba mooy na nga doon def flèche boo doon def bopp masala bi toxu na xam nga na nga doon def benn flèche ci kanamu siis bi wala lam nekkoon bopp masala bi ci kanamam nga def fa ne léegi lii mooy wane ne bopp masala bi toxoo na jógee na ci siis ñëw na ci lii ma ne la gis nga deux boobu nga may defal ci kanamu siis bi ginnaaw ba nga defee flèche bu jógee ci bi jëm ci deux bi loolu nag day wane lan këne nag bopp masala bi toxu na jóge ci siis ñëw ci ñaar kon léegi alal gi ñaari parti kese lañ koy xaaj kenn du ko fi xaaj siis xaaj waaw yu'ta li kulli wahidin farda lii mooy li ma fi wax léegi rek en mooy dañuy jox ku nekk li nga war a am jadda un sixième axuli umm un sixième ginnaaw gi bañ leen joxee ba pare lañ leen jox seen sëhmu yooyu seen wàll seen paar yooyu moom lañuy dajale moom mooy mujj nekk bopp masala bi mooy mbir mi radd bu amee nga xam nga dañ la waxoon dañuy wàññi kon bopp masala bi kon wàññi nañ ko jële ko six yóbbu ko deux waaye wa ziyaadatun fi am sibaa il waratha ba pare ñu yokkal ñi nga xam ne ñoom wàll wi ñu war a am mooy ñiy doon la am seen cër seen cër boobu ñu yokk ko xam nga ne moos kuy doon am un sixième ñu ne léegi yow bu dee dañ ne la un million un sixième ngay jël ak ñu ne la léegi doo jël un ma mais dañuy xaaj un million ci digg bi jox la benn bi xam nga ne moos kooku mbiram yokk na loolu nag moo dal maam ji jigéen ji ak axuli umm bii dañuy far masala bi day mujj nekk bopp masala bi dé ñu jël deux yooyu séddale leen ko xaaj ko ci digg bi jox ku nekk benn parcelle bu nekk un sixième lay am est-ce leer na nañ jàll ci beneen exemple cette fois-ci yaay moo moo moom la fi monsieur bàyyi monsieur A dafa faatu bàyyi fi yaayam waaye bàyyi fi benn axu li umm. monsieur A dafa bàyyi yaayam ak benn frère boo xam ne yaay lañ bokk te bokkuñ bàyyi ma ne la yaay aywa defal ma miraas bi defal ma umm kon ak wala maman wala mère deux points après ci suufam nga def axuli umm muy frère maternel bi nga xam ne yaay kese lañ bokk ma ne la léegi defal ma miraas ma ne yaay moom surus lay am mooy aaya bi nga waxoon sànq aaya onze bi waaw fa in lam yakun lahu waladun wa warithahu abawaahu fa li ummihi thuluth waaw bu dee amul doom ñaari waajuram war koo donn yaay jey jël sulus waxoon nañ la ñaari waajuroo obligé wul ñoom ñaar ñi ñu ne fi waaw amul doom rek yaay ji ne fi yaay ji lay jël sulus waaw même bu dee baay ji newu fi kon ma ne la kon un tiers bindal ma un tiers ci kanamu yaay axuli umm ma mooy aay bi ñu jógoon sànk waaw mooy aaya bi ñu jóge woon sànk rek voilà kon mooy un sixième mooy fi ñu jógewoon ma ne la léegi seetal ma aslul masala nga ne damay xool entre trois bi laay seet ak six bi waaw est-ce que tamaasul am na est que <coughs> tamaasul tab euh, tadaaxul tawaa euh, tawaafuq tabaayut ma ne la acca seetal nga ne ma six ak trois bon hal baynahuma tamaasul est ce que tamaasul am ma ne non non six ak trois bokkuñ tadaaxul nag ma ne xaaral chiffre bu mag bi ma diviser ko ak chiffre bu ndaw bi six divisé par trois égale deux kon baax na duggante nañ ah mooy munaasibayni <laughs> ba'dahu munaasibu munaasib loolu la fuqaha yi di ëpp yow munaasib mooy tadaaxul rek ah kon tadaaxula ngoog kon léegi ngeen dat tadaaxul yi damay jël chiffre bi gën a mag rejeté bu ndaw bi voilà kon nga jël bi gën a mag muy 6 bi léegi nga rejeté beneen bi kon 6 mooy nekk suñu bopp masala ma ne la 6 bii nag moom nga war a séddal diggante yaay ji ak axuli umm ah léegi nga ne ma waaw kon bu boobaa alors 6 divisé par 3 6 divisé par 3 wu mooy bu un tiers yaay ji deux la may jox ma ne la bindal deux ci kanamu yaay ji nga ne bind naa deux ma ne la léegi mu des axuli umm moom 6 sur 6 la ndax 6 bopp masala bi ak 6 1 sixième 1 la may jox comme sànq ma la bindal 1 ma ne la loo am ñii rekk a ko war a doon ma ne la ah est-ce que li nga joxe ak bopp masala bi alal yi ñu fi war séddoo ñoo tolloo walla boog da nga séddale mu des ma ne xaaral 2 laa jox yaay ji. jox axuli umu frère maternel bi rakk ji mbokkal baay wala mag ji mbokkal bokk yaay kese te bokkul ak moom baay ma jox ko benn kon 2 plus un égale 3 trois 3 la am te bopp masala bi 6 la kon kay affaire bi des na 3 des na ci man la léegi nag bopp masala bi day toxu jóge ci 6 mooy defal ma flèche mu yéeg ca kaw nga defal ma ca kanamu 6 ba flèche nga defal ma fa 3 mooy bopp masala bi wàññi nañ ko. ar raddu naqsu sihaami an aslil masala dañuy wàññi bopp masala bi dañuy wàññi kon wàññi nañ ko jële ko ci six yóbbu ko ci trois te waxoon nañ la bu dee lii dañoo wute nii ah nan lañ koy defee bopp masala bi nan lañ koy trouver mooy dañuy paar yi nga joxe yi nga séddale rek ngay ngay ngay ngay boole ngay plus ñoom ngay plus paar yi nga yi nga boole ngay plus seen biir après nga def lan après loolu mooy mujj nekk bopp masala bi waaw bu ko defee ñoom li ñuy am day ëpp day bari waaw day bari ndax yaay gi kon mbir mi ñetti alal yépp dañuy mujj jóge di ñu ko xaaj six xaaj xaaj ko ñetti xaaj kese jël ñaari xaaj yi jox yaay jël benn xaaj bi jox kan ki nga xamante ne mooy axuli umm axuli umm mi naroon un sixième ñu jox ko benn <laughs> alal ji far ñu xaaj ko ñetti xaaj jox ko mu am un tiers jóge ci un sixième dal ci un tiers loolu bari mooy ziyaada wa ziyaadatun fi ansibaa'il warasa ñu yokkal ñi nga xam ne mooy cërëb ñi war a donn seen seen seen wàll ñu yokkal leen ko parce que lan rab la mooy dañuy dañuy am la un sixième pare ñu dolli leen bañ ko dollilee dañ koo dollil ba mu yóbbu ba mu agsi ci un tiers ah ma ne la bon léegi nag côté boobu baax na léegi nañ jël boo xam ne naa la jox beneen exemple boo xam ne nag dina ëpp dë comme ça ñu pare ci côté bii ba léegi ñu ngi ci cadre bu dee ne ñiy donn ñu war leen a delloo jëkkër ak jabar jëkkër bokk ci jabar bokk ci léegi dernier exemple monsieur dafa faatu bàyyi fi yaayam nga ne ma mën la bindal ummu bindal mère wala mama nga ne bind naa mën la ci suufam bindal bàyyi na fi doom ju jigéen benn kese na nga ne ma bind naa doom ju jigéen ma ne la léegi bindal bind bindal ci suuf bàyyi na fi nag doom ju jigéen joo xam ne doom ju góor a ko jur mooy sët bu jigéen voilà bàyyi na fi benn sët bu jigéen ma ah, kon kii dina doon ak kii ma ne waaw dina doon bu dee doom ju jigéen du koy da koy yiir xaj bu nuqsaan la koy def mooy sët bu jigéen déggul bu jigéen moom bàjjenam bu dee benn bàjjen képp fi ne mooy da koy xaj bu nuqsaan parce que bu doon moom kese bu doon sët bu jigéen moo fi nekk bu doom bu góor jur tab amul benn bàjjen tab ay baayam ak yooyu yëpp kenn newu mooy maamam benn doom bu fi ne moom mooy jël un un demi fa in kaanat waahida falaha ashaabu nisf waxoon nañ la doom ju jigéen joo xam ne ñiy jël moitié ci miraas doom ju jigéen joo xamante ne ni doom ju góor moo ko jur kooku noonu ci la mais à condition fekk bàjjanam benn bàjjanam newu fi hein loolu nag mooy benn bu fi benn lool lool la mais bu fee minimum benn bàjjan daf feene bu dee benn bàjjan daf feene bu boobaa day toxu day toxu automatiquement te moom day jóge mooy de façon du ko mën a am parce que kee la parce que da koy xaj bu sànn la mu waroon a am un demi parce que bàjjanam ji mu fi waroon a taxawal kat doo taxawal intérim koo xam ne ki ngay intérimal mu ngi ci biir réew mi toog ma nekk ci kër gi di dox intérim koo xam ne mu ngi nii toog ma naan maa ko maay xalifaam bu ko naan yaay xalifaam kay daa fekk newu fi waaw kon nag doom jigéen ji manu la nekk xalifaay bàjjanam te bàjjanam ne fi kon manu la doon maamam ci noonu bay jël un demi moo tax kooku da koy fay jële waaw <coughs> bu boobaa da koy jële foofu yóbbu ko ci un sixième waaw benn bàjjanam kese da koy yóbbu foofu mu ngi noonu kon leer na ah. ndax bu doon ñaari bàjjan hmm? moom dañ ko yiir moom waaw day mel ni lañ waxoon rek comme que li zakari mithlu hazzil unsay naari bàjjan bu ñu fi taxawee dañ ko yiir xanaa en condition hein mu am doom ju góor sët bu góor boo xam ne mook sët bu jigéen bi ñoo moom mu taxsiib ko bu dul lool rek mooy day ñàkk kon kii kii du ko kii du ko yiir mooy da ko dina ko yiir yiirug wàññeeku mais pas yiirug du am ak bu xirmaan moo tax ma ne la kon bint wax naa la sax li muy am mooy bintu bu nin doom ju jigéenu doom ju góor kon daal monsieur añii la fi bàyyi yaayam benn doom ju jigéen ak sëtëm bu jigéen boo xam ne doom ju góor a ko jur ma ne la defal ma miraas mi ma ne ah am na doom am na doom de kii dafa bàyyi doom te saar bi dafa waxoon aayatun suratun nisaa bi aaya onze bi moo rek la miraas mi yaay lan lay am na ne la lan la wax ci yaay noo wali abawayhi li kulli waaxidin minhuma sudusu mimma taraka in kaana lahu walad ñeel na waajuram yi ku nekk ci ñoom ñaar sudus muy un sixième bu dee dafa am doom bàyyi na fi doom ji jigéen kon ma la bindal ma yaay un sixième ci kanamam bint nag nga ne ma doom ji jigéen ji lu muy am benn doom jigéen nga ne ma ah bint da li muy am mooy un mooy un demi lu tax wa in kaanat waahidatan falaha bu dee kenn mooy jël moitié comme ni ko alquran waxe aaya 11 suratu nisa ba léegi bintum nin moom wax naa la léegi mbir mi ñu demee un sixième la léegi nag ma ne la léegi seetal aslul masalati am nga un sixième bu yaay bi un deux un demi bu so bu doom jigéen ji un sixième ak un sixième sët bu jigéen bi doom boo góor jël ma ne ah am naa ñaari na <coughs> baynahuma tamaasul tamaasul am na mooy ñoo ñoo bokk les chiffres les deux chiffres sont identiques kon ni may def damay jël benn inda inda inda tamaasuli damay naktafi bi ahdi ahadihima wa ulugh al axar damay yem ci benn bi daal di rejeter benn bi kon 6 laay jël léegi ma ne la 6 boobu booy 2 bee ci des ma ne ah ma xool ñoom it ah 6 ak 2 mooy fi ñu jógoon sànq ñoom tadaaxul moo am inda tadaaxul yi damay jël chiffre bu mag bi bàyyi chiffre bu ndaw bi chiffre bu mag bi mooy 6 kon 6 mooy bopp masala bi mooy lii day vérifier li ma la waxoon. ne la bu dee ida ida ida xtalafat ajnaasuhum ah fa jami'u masaa'il ar-radd min sitta maa xal zawjayn ah <laughs> waaw bu dee dañu wuutee bu dee kaa bi nga xam ne kenn ci jëkkër ak jabar newu fi ñoom bokkuñ benn genre du ñu ay doom kese wala ay maam kese wala ay ay axawaat kese li umm kese wala yooyu wala li wala li ab sax wala shaqiqaat du ñooñu mooy ne nga xam ne état ñooñu rek ka bu dul loolu ñu ñu jaxasoo comme nii yaay doom sët yaay do maam doom wala yaay doom wala yaay ak axuli ummu yooyu noonu bu amee bopp masala bi forcément six lay doon parce que ku am un sixième moo fay ne te sixième boobu mooy mooy moo moom mooy garde wu nekk nun ko man di trouver moom mooy nekk bopp masala bi moo tax gis nga fii kon 6 nga am léegi ma ne la 6 bii nga war a séddale diggante yaay ji doom ju jigéen ji ak sët bu jigéen bi nga xam ne doom ju góor a ko jur ma ne la séddaleel nga ne 6 1 sixième la yaay ji am sànq romboon nañ ko mooy moom 1 lay am ndax 6 divisé par 6 égale 1 6 divisé par 2 mooy 1 demi wu doom ju jigéen ji 6 boppu masala bi laay divisé ak 2 bi ma ne xaaral 6 divisé par 2 égale 3 ma ne bindal ci kanamu. doom ju jigéen ji doom ju sët bu jigéen bi doom ju góor jur nag moom ak maamam mu bokk mooy yaayu monsieur A mi dem un sixième benn un sixième un sixième un nga defoon kon fii defal un xanaa def un la loo am total bi commencé ci yaay ji ba ci sët bu jigéen bi mooy un yaay ji benn doom ju jigéen ji ñett sët bu jigéen bi doom ju góor jur benn kon muy cinq cinq ma ne la nag cinq boobu mooy mujj nekk boppu masala bi kon mas boppu masala bi day taxu jóge ci six dem ci dem ci cinq waaw lii rek la mooy amaatul looy ñëw naan après bi nekkee cinq kaay ma la wax non séddale nga ba pare séddale nga ba pare bu boobaa affaire yi day rester intact ah day rester intact waaw intact yaay yi benn lay jël bennam boobu nag day bari waaw parce que alal ji dañ koo xaajoon juróom benni xaaj far ñu ñëw léegi xaaj ko juróomi xaaj kon ni muy am day gën a bari ndax xaaj yi ni muy gën a ni muy gën tuuti li li ngay am di gën bari lu xaaj bi gën bari ah mu ngi mel ni rek simple na fii mu ne boo boo amoon boo boo buñ la joxoon quinze mille francs CFA boole leen ko ngeen ñetti personne xam nga li ngeen di am dina mooy tane buñ ko buñ leen ko boole woon ak dix personne ne nag yéen dix personnes yéen a koy séddoo quinze mille francs CFA bi mooy ku nekk la ñuy am à day mooy mooy à à chaque fois que am ku yokku rek ci mbir mi ah ci ñi war a départager wu mi ñi ñu ko war a séddale ni ñu gën a la ñuy am di gën a tuuti mais lu ñuy gën tuuti la ñuy am di gën a bari loolu la fii mooy kon jarul ngay kii en ah, lii keese la hein kon ma ne la léegi baax na léegi nag nañ jàll ci deuxième cas bu mag bi bu ñu ko defee pare ci masalatu radd mooy boo xam waa bi nga xam ne dañ ne woon mooy mooy jëkkër wala jabar kenn da cee bokk ci groupe yi man très bien du noté woon nga ko léegi mooy sa grande ida kaana zawjay ahadu zawjayni ida kaana fiihim mooy ci war a say ñi war a radd delloo leen alal ji des kenn ci ñiy do ñi ci jëkkër wala jabar da cee bokk waaw lii nag xam nga wax nañ la sànq que ne al arba'a dañ ne jëkkër ak jabar même xanafee yeeg yi ak ñi ànd ak ñoom ci Shaafi mutaaxir alxana almalikiyati wa shafi'iyati ñoom ñëpp dañ ne moo affaire bii nii nag radd moom kenn du ko defal ki nga xamante ne mooy mooy jëkkër ak jabar kenn du leen delloo waaw ñoom ñeneen ñi lañuy delloo mais ñoom kenn du leen delloo sauf ko ñoom bu ñu nekkee ci biir mbooloo mi daa am lu ñuy waral quoi moo tax loolu moo tax. ñu beral leen fii deuxième grand tas bi que laa léegi bu dee jëkk rek jabar nag est léegi ñoom dañ fee dañ cee bokk xam nga sànq dañoo indi loo xam ne mooy ñoom bu dee bokkuñ ci léegi mais buñ ci bokkee nag ah buñ ci bokkee nag man la buñ ci bokkee de dañ leen di ber mooy duñ leen boole ci alal ji bu desee ñoom moom seen wàll kese lañuy jël jeex na li leen alxuraan jox jeex na comme que nag kon ñoom ñoorul changer déglul fii ñu ngi ci deuxième grand table comme que ñoom ñoorul changer kon forcément bopp masala bi ñoom ca seen fard mooy ñoom la ñu donn la ñu taxawee bu dee ne jëkkër la madame A Fatou bàyyi fi monsieur A ak doom ju jigéen par exemple ak yaayam gis nga xam nga bu boobaa euh, euh, monsieur A moom li muy jël mooy un quart parce que alxuraan moo waxoon ci aaya douze bi ne bu dee ne dañoo am doom seen soxna yi dañoo am doom fa in kaana lahunna walad falakumu rubu mimma tarak bu dee dañ fee bàyyi doom yéen a un kon bu boobaa monsieur A lay am. léegi nag gis nga un bi lan la taxaw ci quatre la taxaw mooy alal ji buñ ko xaajee ñeenti xaaj benn bi lay jël gis nga nag kaatam boobu comme que moom moo fi dul changer moom lañ dul dollil nag mooy nekk bopp masala bi mooy gis nga loolu moom la ñépp doo moom waaw <laughs> yaa ngaa comprendre bu dee ne benn soxna moo fi nekk te monsieur A cette fois yi moo faatu bàyyi fi benn soxna te bàyyi wu fi doom bu boobaa aslul masala ci ñaata lay doon huit lay doon parce que benn soxna bi moom un huitième lay jël waaw fa in kaana lakum un un quart lay jël bu dee bàyyi na fi doom un quart lay jël wala hunna rubu'u mimma in lam yakun lakum walad bu boobaa quatre lay doon gisoon nañ kàddu léegi nañ jël bu dee dem dafa bàyyiwu fi doom du tout comme yaayam a ko war a donn ak ñooñu bu boobaa moom mii bopp masala bi huit lay doon parce que jabar gi moom li mu am fardam ci huit la taxaw muy un huit moom la ñuy séddale ñépp ñi war a doon ñépp ak moom waaye bu ñu ñëwee ba mu des ñuy delloo moom kenn du ko ci boole waaw kon loolu leer na mooy maxraju fard zawjiya mooy nekk aslul masala te yooyu bariwuñu non jëkkër ak jabar jëkkër ak jabar lan lañuy am ci paar yi alxuraan wax mooy siis yiñ gisoon ah siis yiñ gisoon lan la ci jëkkër ak jabar mooy sulusaani nisf sudus sudus rubo sumun ana laka ci jëkkër ak jabar di am mooy deux tiers ak moitié ak un sixième ak un tiers ak un quart ak un huitième ana lan ci jëkkër ak jabar am ci mooy jëkkër deux la ci am un demi wala kumun nisfu mimma taraka azwajukum in lam yakun lahunna walad ñeel na leen yeen jëkkër yi xaaju li fi seen jabar yi bàyyi bu dee ne ñoom bàyyiwuñu fi doom kon mooy un demi kon deux lay doon kon bopp masala soit mu nekk deux wala mu ne quatre parce que un quart yi ñu fi ci cinq hein fa in kaana lahunna walad falakum rubu' ak tamit wala hunna rubu' mimma taraktum in na yakun lakum walad looloo tax quatre mooy ndax un quart ñoom ñoo koy jël jëkkër ak jabar kese jël loolu jëkkër ak jabar ñoo moom ci donoo boo dem un quart keneen ku dul ñoom amul lool kon ci quatre bi ñu taxaw mooy alal ji buñ ko xaajee ñeenti xaaj benn xaaj bi moo tax ñeent ci ñeent la taxaw kon bopp masala bi soit mu nekk deux te boobu mooy bu dee jëkkër la fi bàyyi te bàyyiwu fi doom bu boobaa bopp masala bi day nekk far maxraju fardi zawjiya mooy dañuy xool zawji un ñaata wala deux ñaata wala yooyu daal en tout cas lañ fa bind ñaata la foofu mooy un moom un kese lay doon soit un demi wala un quart wala un huitième un bi la ca suufam ngay seet bu dee deux la deux mooy nekk bopp masala bi bu dee huit la huit mooy bu dee jabar la fi bàyyi tam ak ay doom bu boobaa huit mooy nekk bopp masala bu dee quatre mooy bu dee dafay bàyyi jabar waaye bàyyi wu fi doom bu boobaa quatre mooy nekk bopp masala bi wala muy jëkkër la fi bàyyi moom madame A waaye nag dafay bàyyi kan dafay bàyyi doom bu boobaa wala kumu rubu wa ah wala kumu rubu fala kumu rubu mimma tarakna mim bu dee fa in kaana lahunna walad falakum rubu' mimma tarak kon moo tax bokk masala yi fii trois ci trois yii la matu cee génn deux ak huit deux quatre huit mënula génn bopp masala mooy ne bu dee ne ñu ngi ci masalatu radd bu dee ne kenn ci ñiy de way dencante ñi wa way dencante ñi ñoom ñaar kenn ci ñoom dafa nekk fan dafa bokk ci ñiy donn alal ji des ñu ñu war koo delloo ci cadre boobu bopp masala bi c'est sûr que benn ci ñett yi doon soit deux wala quatre wala huit parce que day taxaw bopp masala bi day nekk ka nga xam ne mooy doon ci ñoom bu dee jabar la jabar moom ñaar la mën a doon soit mu nekk quatre wala huit quatre mooy bu dee monsieur a bàyyiwu fi doom wala huit bu dee ne moom dafay bàyyi doom mooy jabar wala ay jabar bu dee jëkkër la fi bàyyi ñaari kaa tamit moo mën a am soit bàyyiwu fi doom moom madame A kon dë mooy nekk bopp masala bi parce que jë jëkkër ji un demi nisfu na ko suñu boroom jox waaye un quart lay doon bu dee dafay bàyyi doom moom madame A ndax bu boobaa loolu la ko boroom bi jox kon lii mooy bopp masala bi du génn ci deux quatre ak huit léegi baax na parce que jëkkër yi ñu ngi ci deuxième cas bi nga xam ne bu dee jëkkër la cee bokk. léegi ma ne la kaay nag ma jox lay exemple wax naa la nag am na lu ma la préciser ne moom jëkkër moom bu dee ñooñu ña ñañ war a delloo alal ji dañoo bari lu mu ci man di doon moom day jël fardoom day jël li ko boroomam li ko boroom bi jox subhaanahu wa taala après la ca def moom yoonam newu ci parce que moom kenn du ko ci boole ñeneen ñi lañ koy jox moo xam bu dee kenn la moom simple na bu dee moo kenn rek par exemple jëkkër moo euh, madame A dafa faatu bàyyi fi jëkkëram ak yaayam loolu simple na jëkkër ji day jël li nga xamante ne mooy dañuy xaaj alal ji ci digg bi bàyyiwu fi doom fi dara amul bàyyi yaay rek la fi bàyyi dañuy xaaj alal ji ci digg bi ah ki nga xam ne mooy euh, jëkkër ji jël xaaj bi la ca des yépp ñu jox ko yaay lu tax fardan war wa war a daa un tiers la doon jël ah un tiers la doon jël waaye comme que dañ ko koy delloowaat mbir mi bopp masala bi ci deux lay nekk ndax jëkkër ji moom li muy jël un la un demi deux mooy nekk bopp masala bi ñaar ñaar yooyu kese moom lañuy séddale diggante jëkkër ji ak yaay ji ñu jël benn jox jëkkër ji meneen ñu jox yaay ji yaay ji am lu bari jóge ci un tiers ci un demi léegi nag kaay ci exemple yi <coughs> man la buñ ñëwee ci exemple yi aywa bu nee ne benn saaxibatu fard wala saaxibu fard rek la comme li ma la wax nii simple na jox naa la ci exemple sax jarul ma ci ñëw mooy bu dee ne daf fi bàyyi jëkkër la fi bàyyi comme mm, madame A ak yaayam lool simple na yaay ji mooy jël ginnaaw bi ka moom ba mu jëlee la muy jël mooy sa moom moom moom jëkkër ji wala jabar ji ba mu jëlee la muy jël la des yëpp dañ koy jox kenn ki nga xam ne moom rek a fi des. bu doon doom ju jigéen la fi bàyyi benn doom jigéen benn doom jigéen yi ginnaaw ba baayam la fi madame a bàyyi ak baayam baayam day jël un quart parce que doom ju jigéen jee tax waaw <coughs> waaw fa in kaana lahunna walad falakumu rubu' mimma am na doom doom jigéen kon un quart la suñu borom wax kon quatre mooy nekk boppu masala bi ñeent yooyu lañ leen di séddale jëkkër ji day jël benn parce que un quart la mooy quatre boo ko xaajee ñetti xaaj benn xaaj bi ñetti xaaj yi ci des ñu jël ko jox ko kan doom ju jigéen ji comme niñ defoon ci ma ak yaay ji ak bu doon yaayam la fi bàyyi loolu simple na hein loolu simple na mooy boo ko permuté yi pare bu dee monsieur amoo faatu bàyyi fi jabaram bàyyi fi doom ju jigéen walla mu bàyyi fi jabaram bàyyi fi yaayam loolu lépp pare jabar gi day jël bu dee yaayam la fi bàyyi jabar ji un lay jël moom kese moom un quart lay jël parce que wala hunna rubu'u mimma taraktum in lam yakun lakum wala ñoom ñoo moom un quart yi bu dee ne amu ngeen doom moom lay jël moom lañ koy jox dañuy xaaj alal yi ñu mu toll ñu jox jëkk jabar ji jël li muy jël la des lépp ñu jox ko yaay ji wala doom ji ndax bu dee moom rek a fa nekk loolu kon bii simple na léegi nag mu am beneen deux deuxième cas mooy bu dee ne nag ëpp nañ kenn nag ñañ koy delloo ëpp nañ kenn par exemple jabar ji ma madame A dafa euh, maanaam waaw A bu la neexee madame A bu la neexee monsieur A dafa faatu bàyyi fi soxnaam di madame A bàyyi fi ñaari doom yi jigéen bàyyi fi ñaari doom yu jigéen ma la defal ma miraas mi nga ne ma ah bon miraas mi nees koy defe waaye ma la zawja lu muy am ma ne un huitième wala na sumunu ah mimma taraktum fa in kaana lakum walad falahunna sumun bu dee da am doom ñoom ñoom sumun un huitième te comme que bàyyi ngeen fi doom ah mooy deux doom yi jigéen yi deux filles yi ñaari doom yu jigéen ñi bu boobaa kon madame A li muy jël mooy un huitième man la bindal ma un huitième ci kanamam léegi deux doom yi nga bindoon ci suuf mooy ñaari fii deux fii ci suufu madame euh, madame A zawja defal ma ci deux tiers man la lu tax nga naan lu tax nga defal man la mooy mooy loolu koy xamoon nga ko wa in kaanu akthar min ah? oh, ñoom ñoom moom suru kii suru sama tarak ñoom moom kii Eh, eh, fa in kunna ak fa in kunna nisaan fawqa natayni na thulutha ma tarak voilà loolu kon deux tiers la ma ne la ko ah, waaw kon deux tiers ma ne la léegi ana aslul masala nga ne waxoon nga ma bu dee jëkkër wala jabar mu ngi ci moom aslul masala day doon li nga xamante ni nii mooy eh, li nga xam ne mooy kooku sa jabar ji wala jëkkër ji fa mu taxawee la mu taxawee fii mooy huit un huitième kon huit mooy nekk bopp masala bi nga teg ko ca kaw ma ne la huit bi moom ngay séddal diggante jëkk jabar ji ak ñaari doom yu jigéen yi nga ne un huit huit divisé par un huitu jabar ji huit bi bu jabar ji lool huit divisé par huit un la ma la bindal un ci sa kanamu jabar nga bind en ma la léegi deux bint yi nag deux doom yu jigéen yi nag banaat yi bintaan yi nooy def deux tiers bi ma kooku moom moom li des lañ koy lañ koy lañ koy jox rek waaw loolu lañ koy jox man la ah dañ koo gaawal quoi da ngay bañ a dugg ci ne ay deux fi fii après ñoom lañ koy delloowaat comme que xam nañ ne jëkkër kenn nga ko delloo kon simple da koy delloo kii rek mu jeex ma ne waaw looloo tax ma def li man la kon huit moins un égal nga ne sept man la waa bindal set ci kanamu ñaari doom jigéen ñi nga bind sept nga bind set léegi bi nga bindee set ma ne la léegi sept plus un ñaata la nga ne la sept plus un égale huit ma ne la lan la lay jox ma ne bopp masala ma ne waaw c'est léegi nag wax ji mooy ma ne la ah bii passé lañ ne lu tasxiixul inkisaar inkisaar am na de mais je suis franc garaawul inkisaar am na ma ne la xoolal. ñan ñooy séddoo inkisaar waxoon nañ la manula am lu dul mooy damm virgule dina am forcément virgule am manula am lu dul ci mbooloo walla fii ñu fi nekk mbooloo ma la ah doom yi jigéen yi deux lañ nga war leen a sédd sept sept divisé par deux ma ne trois cinq non kii baaxut kii daa am virgule ma la waaw moo tax kon nag saxexel inkisaar aywa réparel damm-damm bi yow réparel ma xool ma xool na fàtte woo ma ne waaw kon fi may xool mooy entre set bi mooy adadu ruus muy deux doom ñii doon ñaata lañ tet yi ñaata lañ ak mu ba la ñuy doon lañ leen séddale lañ leen di séddale ma ne set kon damay xool entre set ak deux léegi ma ne fii looy fi xool ma ne ah du ma ci piège fii tawaafuq ak tabaayun kese lañuy xool kenn du fi seet tamaasul ak tadaaxul waaw kay c'est bien nga ne ma léegi kon ma ne la léegi seetal est-ce dañoo ñoo am na chiffre buñ bokk boo xam ne man nga leen ko euh, séddale wala boog beneen chiffre boo xam ne mën ngeen ko séddale wala boog dañoo wuute complètement ma ne sept ak deux moom dañoo wuute complètement waaw parce que boo leen di séddale di set boo leen amul beneen chiffre bu boo leen di séddale loolu dina am damm dina am virgule ma ne kon sept ak deux dafa am lan dafa am tabaayun inda tabaayuni lan la règle boo xam nga ne inda tabaayuni nuthbitu kaamila adadi ru'us je suis man révisé bu tabaayun amee dañuy saxal tey conserver nombre tet yi nombre tet yi fii man la ñaata nga ne ma deux lañ man la kon bindal deux ci kanam comme nañ doon def rek léegi deux boobu ci kanamu deux fii moom ngay jël multiplier ko ak huit bi deux fois huit bon moom ngay multiplier bopp huitu bopp masala bi nekk huit alors deux huit fois deux wala deux fois huit égale seize seize laa am man seize laa am ma la waaw seize la léegi seize nga am ma ne nag seize bi moo nekk léegi bopp masala bi ñoom ngay séddale nag ci diggante jabar ji ak ñaari doom yi jigéen ñi ma ne alors seize divisé par deux alors seize divisé par deux égale non ma ne la pas 16 divisé par 2 16 divisé par 8 mooy 16 bi bu nekk bopp masala bi léegi ngay diviser ak 1 huitième maa ngi lay juumloo non non ak 1 huitième parce que loolu la 8 bi 8 ou 1 huitième waaw ah, bàyyi ma ci xel sax waaye waroon naa la mën a corriger 16 kon divisé par 8 égal 2 ma ne la kon bindal 2 ci kanamu jabar nga bind 2 ma la 2 fii yi nag nooy def. deux tiers ma ne fii moom masalatu radd lañ nekk du fi nekk di ay lee ay ay seize nekk fi naan ay seize divisé par kii par par trois après multiplier ko par deux la may trouver yooyu ndax deux tiers non dañ leen koy delloo alal ji yëpp ndax jabar kenn du ko delloo kon ka damay jël seize moyens li ma jox wàññi ci li ma jox ki nga xam ne mooy mooy mooy jabar ji ma ne la kon seize moins deux ndax deux nga jox jabar yi ah muy ñaata nga ne quatorze la voilà six moins deux égale quatorze voilà man la kon quatorze ci des nga ne ma waaw ma ne la léegi quatorze boo ko séddalee ñaata tet la woon nga ne deux ma ne defal quatorze divisé par deux quatorze divisé par deux égale sept ah virgule ba naroon a am ci sept divisé par deux de deñ na finalement ku nekk ci ñoom ñaar set lay am ana la nag affaire baa boobu lii mooy masalatu radd kon ku nekk ci ñoom day am set jabar ji am lee seen yaay wala boobu muy beneen jabar muy seen wujju yaay boo xam ne moo fi nekk loolu kon lii mooy masalatu radd ci kaw noonu kon ñu yem noonu ci wàllu yi ci jotaay bi ñëw insha allahu taala ñu daldi àggale Hmm? ci ilmul faraid ba léegi après nañ xool li lan la ñuy gisaat euh, ngir ñu àggale gis nga côté bi radd par exemple boroom kii bi indiwu ko boroom raxa bi indiwu ko waaye euh, kii euh, Cheikh Abdullah an-Najdi moom daf ci daf ci daf def benn tatimma waaw mooy loo xam da ko yokk ngir mottali matnu raxabiya bi di wax ci wàllu radd mu def baabul raddi mu def <clears throat> lii la ko lii la ci wax in in abqatil furuudu ba'da tarika wa laysa thamma aasibun qad malaka faruddahu liman siwa zawjayni min kulli dhi fardin bighayri mayni wa a'tihim min adadi sihaami min asli sittatin ala dawaami in taxtalif ajnaasuhum wa illaa fa asluhum min ruusihim tajallaa waj'al lahum ma ahadi zawjayni ala infiraadi daa wa daa aslayni wasta'milanna ad-darba wat-tasxiixa wasta'mila ad-darba wat-tasxiixa in taxtaajuhu kamaa ahidta min sanan in abqatil furuudu ba'da tarika wa laysa thamma aasibun qad malaka bu dañoo jël lépp mooy asxaabul dañoo jël lépp ah, lenn dañoo jël bokk ba'da tarika lenn ci li ci miraas mi waaye wa laysa thamma aasibun qad malaka koo xam ne comme comme wala doom ju góor amu fi koo xam ne mooy moom li des mu ne fa ruddahu na nga ko delloo ñooñu nga ko séddale woon mu des si wa waaye ba mu des nag jëkk rek jabar ñooñ kenn du leen delloo hmm? min kulli di fard bi xayri may boo joxe nag lu dul jëkkër ak jabar ñeneen ñépp ngay jox chacun proportionnellement selon li muy am li mu amoon mu ne wa atihim min adadi sihaami min asli sittatin ala dawaami ta nga jox leen min ci nombre paar yi min asli sitta mooy six mooy nekk cosaanu masala ba ci loo xam ne ala dawaami lu dul deñ mais loolu kañ lay wax in taxtalif ajnaasuhum bu dee ne ñoom seen jins yi dañoo wute xam nga loolu lañ la waxoon ida xtalafat ajnaasuhum fa jamiu masaa'il ar-radd min sitta ma xala moo tax mu ne wa a'tihim min adad as min asli sittatin ala dawaami in taxtalif ajnaasuhum waaw bu dee ne seen dañoo wute comme du ay doom kese yu jigéen mais doom bàyyi na fi doom ak yaay ak yooyu mooy wute nañ mais loolu bu dee dañoo wute moom six lay doon tout temps mais wa illaa bu dee wutewuñ comme bu dee benn kese lañ ay doom kese la fi bàyyi walla ay ay maam yu jigéen kese la fi bàyyi mooy ñooñ même bu dee deux kaw ñooñ wutewuñu mooy ñoo bokk genre moo tax mu ne wa illaa fa asluhum min ruusihim tajallaa mooy seen aslu boobaa fa aslul mas'alati min adadi ruusihim mooy li ma loon wax sànq moo tax mu ne bu boobaa bu dee benn jins la min jinsin waaxid ñoom dañoo bari bokk même kii bi aksara min shaxsin waaye walakin min jinsin waaxid bu boobaa fa aslul mas'alati min adadi ruusihim da ngay xool ñaata lañu ñoom lañu tollu ngay jël alal ji alal ji nga séddale leen ko waaw moo tax mu ne wa illaa fa asluhum min ru min ruusihim parce que bu ne ruusihim day yàq affaire bi moo tax min ruusihim tajallaa leer na dafa fenk ni seen dañuy xool ñaata lañu lu nombre boobu lañu jël alal ji diviser ko loolu waaw waj'al lahum ma ahadi zawjayni ala mu ne waj'al lahum ma ahadi zawjayni bu dee cette fois-ci mooy deuxième cas bi ñu jógee mooy jabar yi nag jëkkër wala jabar dafa bokk ci ñuy donnu te alal ja des ñu war leen ko delloo ñoom ñu bokk fa mu ne nag waj'al lahum na nga ko delloo ñay donnu bu dee ne ñoom jëkkër wala jabar a ngi ci alan fida alan firadi mooy en dehors de kii kii moom ne tóor mooy moom bu ko ci boole kenn jabar wala jëkkër bu ko ci boole alan si za waaw mooy ñoom bu leen ci boole de kenn ku ku ci bokk ku ci nekk rek booy delloo bu ko ci boole waaw waaw lii nag <laughs> mooy mu ne wastamilan na dorba wa tasxiixa in tahtajuhu kama ahita min sanan mooy wastamilan na dorba mooy deel multiplier di utiliser mooy liñ gisoon rek ci wàllu règle yi ñuy def ay ñoom leen tabaayu nag ñooñu ak multiplication yi wa tasxiixa mooy tasxiixul inkisaar comme niñ def sànq bu in kisaa in tax taajuhu ndeem soxla nga ko bu dee soxla woo ko jarul nga ciy sonn non jarul nga ciy sonn kama ahidta min salam comme ni ñu ko xame woon ci yoon yee weesoog ni ñu ko leerale woon loolu loolu loolu loolu comme ni ko leerale woon mooy loolu amu ci ah bu dee soxla ko i wastamilan wastamilan na darba wa tashih in tax taajuhu kama ahidta min salam kon mu ngi noonu in abqatil furuudu ba'da tarika wa laysa thamma aasibun qad malaka faruddahu liman siwa zawjayni min kulli dhi fardin bighayri mayni wa a'tihim min adadi sihaami min asli sittatin ala dawaami in taxtalif ajnaasuhum wa illaa fa asluhum min ruusihim tajalla waj'al lahum ma ahadi zawjayni ala nfidaa ala nfiraadi dha wa dha aslayni darba wat-tashiiha in tahtajuhu kama ahidta min sanan wallahu ta'ala a'lam kon bii di ñëw ñu daldi gis yeneeni mbir euh, ñu xool amaana ñu yemale fii affaire bi li ci wàllu xisaab bi après ñu xool masala yañ waxoon ku miraas boppam moom miraas boppam te mu ngi dund ak masala yi nga xam ne ñoo jëm am na lu am solo waaw waaw loolu dinañ ko gis incha allah ci jataay bii di ñëw incha allah amaana mooy nekk dernier jataay ci wàllu <laughs> miraas gi ñu incha allahu taala wallahu taala wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin